أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ الحجة محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف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 وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين متفق عليه kon al imaam al xaafidu an-Nawawi eh, garab gi ñu nekk ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum minhum amiin eh, muy bi wax ci ngëneelu xiif ak tartaru dundugeeg ak di doyloo rek ci lu néew ci lekk ak naan ak lu ñuy solta bàyyi li nga xamante ne mooy bànneex yi ci suñu jotaay bii ñu génn nag gisoon nañ xadis 498 mu ne woon waan Xaalid ibn Umayr al-Adawi radiyallahu anhu aw rahimahu annahu qaala xatabanaa Utbatu ibn Ghazwaan radiyallahu anhu wa kaana amiiran ala al-Basra kon gisoon nañ lool walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis numéro 499 ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu ne waan Abi Burda hadis bi mu ngi koy jële ci Abu Burda di doomi ki nga xam ne mooy Abu Musa al-Ash'ari lii mooy lii dëgg hadis bi nii la kanta nusxa yi ma yor lii yëpp ci li nga xamante ne nii mooy Riyadu Salihin bi yëpp dañ ne wa an Abi Musa al-Ash'ari alors que bi c'est pas Abu Musa al-Ash'ari son fils la ci doomam di Abu Burda voilà doomam ji tudd Abu Burda moom moomee voilà moom mooy ki nga xamante ne moo wax hadis bi tam moom mooy ki nettali mbir mi mais du baayam voilà ci ma suñu jotaay bii ñu génn biñ gisee hadis Seydina Xaalid ibn waxoon naa la nusxa yi ma ci yor version yi ma yor ci Riyad bi dañoo defoon Xaalid ibn Umar al-Adawi ma la woon du loolu Xaalid ibn Umayr la comme ni mu ne ñi ko soloo ñoom imaamu Muslim rahmatullah alayhi ak ñoom imaamu Ahmad ak ñoom imaamu Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja rahmatullah ala al-jamii benn laa ci yor benn seetlu ma ko woon benn version boo xam ne ci beneen Riyad boo xam ne am naa ko boobu moom def na Xaalid ibn Umayr man kanta fii nag. wa an abi Moussa bi al-Ash'ari ñoom ñëpp a def lool wa an abi Moussa al-Ash'ari alors que hadith bi c'est pas Abu Moussa al-Ash'ari doomam la di Abu Burda voilà moo tax leen yore nusxa yi nga xamante ne leen a gis ci Riyad bi ñu def wa an abi Moussa al-Ash'ari lii hadith bi 499 du hadithu Seydina Abu Moussa mais doom ji la muy Abu Burda te lool dina gën a leer léegi insha Allah ci taxrij bi yoo xamante ne ci la ñuy gis naka la ko al imaam al Bukhari ak al imaam Muslim ñeneen seen sëriñ ak imaamu Ahmad ak ñi nga xam ne ñoo ko solo ñëpp al imaamu Abu Dawud ak al imaamu Tirmidhi ak al imaamu Ibn Maaja ñoom ñëpp ñoo ci yem ne mbir mi kan la dañu ne Abi Burda waaw dinañ ko gis insha allahu taala kon mu ne nusxa yi nag Riyaad ne wa an Abi Muusa al-Ash'ari ñooy jële ci Abu Muusa ne du lool wa an Abi Burda voilà. hadis bi ñu ngi koy jëlee ci Abu Burda ibn Abi Musa di doomu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne nee akhrajat lana génneel nañu Aïshatu sayyidatu Aïsha di nday jullit ñi nekkoon soxna ci Yonent bi alayhi salaam kisaa'an waaw dañoo woon benn yére boo xam ne bu diis la wa izaaran kisaa'an mooy yére boo xam ne dañ koy sol di ko teg ci kaw wa izaaran ghaliza ak loo xamante ne mooy comme gisoon nañ ko ci xadiisu Seydina euh, Utba ibn Ghazwan bi ne woon damaa dagg mbir mi ñaar yii la bañ forom burda ba moom mu kiyoo benn beneen bi mu jox ko Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ku nekk fatta zartu mooy ma def ko izaar jàppe ko izaar takk ko sama ndigg mu wàcc kisaa bi mooy li ci kaw hmm? mu nag izaar boo xam ne ghalidan boo xam ne bu diis la waaw mu ne qaalat mu nañu qubida ñaari yére yii de sayyidatu Aisha tegal nañu ne qaalat mu ne qubida rasulullah jël nañu ruuxu yeneen bi alayi saatu salaam mooy génn na àddina fii haadayni ci ñaari yére yi la soloon bi muy génn àddina allahu akbar waaw mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imamu al Bukhari ak al imamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk mooy est ce que ñoom kese ko solo ñu ne la déedéet dundu nañ la ci lenn léegi seen sëriñ daal imaamu Ahmad ibn Muhammad nako noon al imaamu Abu Dawud seen mbokk taalibe ak al seen taalibe imaamu Tirmidhi ak Ibn Maaja ñoom ñi ñoo ko bokk solo kon na nga gis kutubu sitta imaamu Nasaa'i kese moo ko solo al imaamu Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko moom xadis bi ñaari bu ñaari bi nga xam ne moo niroog xadis bi nii nii nga xamante ne nii la ko al imaamu daal di solo al imaamu al Buxaari mu ngi ci kitaabu al-libaas kitaabu al-aksiya wal xamaa'is mu ne haddasanaa Musaddad al imaam Abu Abdillah al Buxaari rahimahullah mu ne haddasanaa nettali nañu Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al Asadi Abul Hasan al Basri rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Ismaa'iil mu nekk ñu nekk mooy Ismaa'iil Ismaa'iil ibn Ibraahiim ibn Miqsam al Asadi muy Abu Bishr moom mu ngi siiwe nag ci li nga xamante ne mooy Ibnu Ulayya Ibnu Ulayya moom lay eh, eh, moo moo siiwe noone mais Ismaïl Ibn Ibrahima moom Ibn Miqsam noonu la tuddoon al-Basri eh, rahimahullahu taala moom moom ba pare nekkoon tamit fi nga xam ne mooy Baghdad tamit ah, après mu ne kon muy Ismaïl moom ne mu ne qaala haddathana Ayyub mu ne ki ñu nettali mooy Ayyub di Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne an Humayd ibn Hilal moo ko jëlee ci Humayd ibn Hilal ibn Hubayra gis nañ ko jotaay bi ñu génn al-Adawi al-Basri rahimahullah an Abi Burda ta moo ko jëlee ci al-Imam Abu Burda ibn Abi Musa waxoon nañ lay turam nit ñi dañ cee wute am nañu ne al-Harith la tudd ñii ne Amir la tudd wax yi bari neen ne non non Abu Burda daal noonu la tudd quoi mooy dàkkantalam mais noonu la tudd Kufa la ne woon te juge la woon nekk doom ci Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma annahu qaala gis na an Abi Burda annahu qaala akhrajat ilayna Aisha mu ne génneel nañu ilayna ci ñun xam nga ci Riyad bi akhrajat lana Aisha fii akhrajat ilayna génne na jëmale ci ñun wan ñu Aïshatu kisaa'an wa izaaran ghaliizan fa qaalat qubida ruuhu nabi sallallahu alayhi wa sallam fii haadayn voilà fii dañ ne qubida waaw jëlees nañu ñëpp nañu jël nañu ah, ruuhu nabi ruuhu yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy borom bi bi mu koy eh, eh, jël ruuxam ala fii haadayn ci ñaari yére yi la soloon waaw léegi loolu mooy al imaamu al Buxaari kanta al imaamu Muslim wa Abul Husayn Ah, rahmatullahi alayhi moom moom xam nga ne imaamu muslim moom li muy mooy day dajale xadiis yi voilà waaw léegi nag mu ne moom al imam muslim andi na ko dajale mais nañ jël benn kitaabul libaasi wa zina foofu la ko indi baabu tawaadu'i fi libaas baabu buntu tawaadu'i wàcce sa bopp ci wàllu sol ko waaw xam nga yére yi moom vraiment yore yu modeste way mu ne haddathani Ali ibn Hujr as-Sa'di wa Muhammad ibn Hatim wa Yaqub ibn Ibrahim al-imam Muslim Abul Husayn kanta moom mu ne haddathani nettali na man dong sama ñett ñetti sëriñ ma ko nettali waaw te ci nekk man dong la ko nettali waaw Ali ki ci njëkk Ali ibn Hujr as-Sa'di muy Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil as-Sa'di Abul Hasan al-Marwazi al al-Baghdadiyu ah, rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibn Hatim di Muhammad ibn Hatim ibn Maymun al-Baghdadiyu Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala wa Yaqub ibn Ibrahim ak Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Zayd ibn Aflah ibn Mansur ibn Muzahim ad-Dawraqi Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi mu ngi nii <laughs> moom mi bokk na ci sëriñ waa kutubu sitta hmm? Allahu akbar Abu Yusuf <laughs> Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi comme ñoom Muhammad ibn Bashar la waaw ñoom ñii euh, ku nekk ci waa kutubu sitta sa sëriñ lañ sëriñu imaamu al-Bukhari la sëriñu imaamu Muslim imaamu Abu Dawud al-imaamu at-Tirmidhi al-imaamu an-Nasa'i ak al-imaamu Ibn Maaja ku nekk togga mu jàngal la <laughs> Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi rahimahullahu ta'ala gisoon nañ su frère am jamono yële ah kon mu ne sama ñetti sëriñ yi nag ku ci nekk ci ñoom ah, ñoom ñoo ma ko ñoo ma jàngal ñoo ma nettali xadiis jami'an ñoom ñépp nag an ibnu Ulayya ñu jëla ko ci ibnu Ulayya mu Ismaa'il ibnu Ibrahim ibnu Miqsam al-Asadi rahimahullah Abu Bishr al-Basri rahimahullah mu ne qaala mu ne axbar mu ne mu ne qaala ibnu Hujr sama sëriñ bu njëkk bi di Ali ibnu Hujr di doomu Hujr moom dane haddathana moom kàddu la utiliser te ne haddathana Ismaa'il mu ne ki ñu ne taw Ismaa'il mooy moom lañ léegi sànq ibn Ulayya ah ibn Ibrahim ibn Miqsam an Ayyub mu jëlee Ayyub gis nañ ko sànq an Humayd ibn Hilal gis nañ ko sànq an Abi Burda gis nañ ko sànq annahu qaala akhrajat ilaynaa kii comme bu imaamul Buxaari akhrajat ilaynaa Aysatu izaaran wa kisaa'an mulabbadan fa qaalat fii haadhaa qubida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama mu ne qaala ibnu abi hatim mu ne ganta muhammad ibnu abi hatim moom moom nim na ko jàngal na nen izaaran ghaliza waxul wa kisaan izaaran da cee yokk ghaliza voilà kisaan mulabbada waaw mulabbad mooy doo xam day diis hmm? ah, am boo ñu ne nag mooy murabba waaw moom murabba mooy loo xam ne dafe na eh, nekk daal boo xamante ne mooy làmbaay la boo xam ne am na quelque yoo xamante ne nii lu lu muraqa am nga am euh, kii daa daa am am na daal lu ci dagg waaw muraqa yoo xamante ne nii lu xaw a euh, bu dee wolof buñ ne man daal présenté wu ma fi lu dul jëf joo xamante ne nii muraqa la mooy goo xamante ne nii daanaka. Euh, gu ñu dabbadaaxe waaw waaw Allahu akbar loolu mooy loolu quoi Allahu akbar voilà mooy loolu waaye muraqa mooy léeg-léeg tey tekki boo xam ne am ay rëdd voilà yére boo xam ne eh, dafa am ay rëdd yoo xamante ne nii eh, eh, da ciy am genre gravure yuñ ciy def voilà loolu moo ne yére bu mel noonu mooy li nga xamante ne nii moom lañu ñu génneel mooy mulabbadaa hmm? mu génneel ñu loolu mu ne na nag ci lii nii nag eh, hada de qubida rasulullahi sallallahu alayhi ah. kon ñii ñëpp gis nga liñ la doon wax mooy hadis bi an burda la aw ah, sayna abu musa du moom doom jila la doom ji la am na ci yeneen riwaaya yoo xam ne sax gën na koo leeral moom doomu sayyidina abu musa al-Ash'ari radiyallahu anhu waaw am na boo xam ne dane daxaltu waaw riwaay imam Muslim boo xam ne moom dane daxaltu ala Aisha muy Abu Burda ndax boo dane haddathana Shayban ibn Farrukh euh, gis nañ ko ci jotaay bi weesal ubulliyu ci hadith sayna Utba bi euh, moom mu ne haddathana Sulayman ibn al-Mughira mu jële ci Sulayman ibn al-Mughira al-Qaysi Abu Sa'id al-Basri rahimahullah mu ne haddathana Humayd di Humayd moom lañ gis sànq léegi moom mu ne an Abi Burda qaala daxaltu ala Aa'ishata fa axrajat ilaynaa izaaran ghaliizan mimmaa yusna'u bil Yaman waaw mu génneel ñu yére boo xamante ne nii ghaliiz bokk ci nga xamante ne nii dañ koy liggéey li nga xam ne Yaman wa kisaan ak ab ab ab ab ne min allati bokk yi nga xam ne moom lañuy ñuy yusammunaha al mulabbada nga xam ne day am muraqqa'a la day am ay ay rëdd voilà qaala mu ne fa aqsam fa aqsamat waat na nag sayyidatu Aisha billahi waaw bam ñu ko génnalee nag ah waat na ci yàlla ne inna rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qubida fi hadayni faat nañ ko jël nañ ruuxam ci ñaari yére yi lii ginnaaw loolu kon walillahi alhamdu wal minna hadith bii lim ñuy jàngal lenn la mooy côté bi nga xam ne moom la wax ne wal iqtisaaru ala al qalili min al ma'kuli wal mashrubi wal malbuus voilà tey doyloo di yem rek ci lu néew ci wàllu lekk waaye wàllu naan ak wàllu lu ñuy sol kon gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom gis nga lim doon sol lii lii la doon sol ndeysaan ñaari yére yi nga xamante ne ñu bari bokk nañ ne jàpp nañ ne bokkul ci yére yi gina a kawe waaw kisaa sa wa izaaran ghaliza yére kaw ak benn yére boo xam ne am nga de takk ci ndigg mu wàcc izaar te izaar sër la de voilà sër la boo xam da koy takk da nga koy ñoom dañ doon wodd ñoom waaw moo tax eh, képp koo xam daa dégg muy wax waxi kéefir ay waxi kuréel ba pare jàpp ne mu ngi wax dara ci diine parce que maama doon diw di wax waxu yoo xamante ne nii di di di ñàkkal solo li nga xam ne noonu la yonent bi saa saa doon solo kooku moom bu xamee yéeféer la waaw. waaw bu jàppee ne loolu ak manque de civilisation civilisation la ak wala yu mel noonu kenn du ko def ak yooyu kii baaxul kooku daa bëgg wax yàlla dañoo tànnal ki nga xamante ne nii moom moom moom moom moom matul quoi waaw moom nag moo mat le pantalon yi nga xam ne jëloo ko fenn lu dul ñi nga xamante ne c'est façon yu mel noonu c'est lépp seen modèle yépp mooy mooy français yi waaw ay déggoo la kii façon yooyu ñoom kese seen modèle ak façon nan lañuy ñoom pour ñoom noonu lañu war a di solo waa waaw kooku bu dee xam na kooku ko day nekk yéeféer boo xam ne da koy nekk yéeféer képp ko doyadal yonent bay saa saa ma sa def waaw di doyadal isaar ñoom sër lañ doon tax comme yee gisee pakistanais yi di ko def am na ay pakistanais yu may gis même fii jusqu'en France damay gis ñoom laay gis léeg-léeg ñuy def lool ci ci jàkka yi gis leen ñu takk sër nii comme góor comme naañ dafa woddu voilà day takk sër yonent bay saa saa noonu la doon dunde noonu la doon soloo waaw léegi nag man nga mën a taxawee di ŋàññ loolu <laughs> isaar yi ngay dégg yëpp mooy loola ah ridaa ci kaw la kisaab yi ci kaw lañ koy teg isaar ci suuf dañuy takk sër noonu lañ doon def waaw ñun wolof ñun suñu suñu kii loolu la ñun dañoo jàpp te loolu attention ah loolu ñun tamit dañ doon soloo noonu waaw dañoo tàmbalee ay pantalon ki kii rek ba jàpp ne affaire yi la demee nga dégg ñoo xam nañu wax ci diine bëgg doyadal bëgg wax ne mbir mi bokkul woon ci ak géej yooyu loolu lépp ay wax caaxaan la yoo xamante ne nii eh, eh, façon nit ñu mel noonu man jàppoon naa ne am na nit ñoo xam ne vraiment jaratuñu mooy nit ñi ban ak yéen bu yàgg. waaw man yéen nii de façon bu dul ay écho yu may wax yooyu mënuma leen a déglu parce que ñoom du leen may sama nopp waaw du ma leen may sama nopp aw leen di consacrer waaw waaw waaw ñoo xamante ne lépp lu ñu wax ci seen bopp la ak waxi tojaangee ki bës ngir ñu ne waaye yooyu diw moo wax lii moo wax lii nga gis ñoo xam ñu bari ñoo xam ne xam na ñemewuñ leen a wax dara parce que lan seen maama yu diw walla iyaazu billaah waaw waaw waaw ñoom moom kenn du leen laal lu ñu mën a wax tojaange mais bu keneen waxee lu gën a suufe lool ñu sëqatoo ko nga gis ku nekk di jaay ne mooy défendre diine ji défendre wuñ dara waaw ñooñ ay kër lañuy ñuy defaan waaw yow da ngaa yoru sant bu baax bi rek te bokkoo ca ca ña nga war a bokk ca ña nga xam ne ñoom ay intouchable lañ lu leen neex wax waaye ndokk ba loolu amatul ku ko fi wax gaa yi dinañ borom bi tàggat na ñoo xamante ne nii dinañ ñëw fëlan sa wax ji fële wane ne lii yëpp ay kàcc la waaw léegi nag fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur ku bëgg a continuer ci ñu lay nax parce que diwu maama doon diw kese muy waxi tojaangeel yoo xam ne yow ci sa bopp xam nga ne tojaangeel a nga ñëw di ko défendre loolu sa affaire la waaw booy aw ku ëllëg istabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u bu dee ci ñoo nga bëgg a bokk jëlal jëlal waaw bés bi nga xam ne waxuma lay yéen ñi koy topp ciy caaxaan moom ña ñuy topp ciy caaxaat ñooy njëkk denc ñu leen di topp te gisoon nañ ko kon nag bu fii kenn waru la jaral kenn ngay mooy yàlla wala di di di di dugg ci ay tuuxi doon ak di di défendre ñoo xamante ne nii défendre weñaleen tane waaw défendre aw weñ moo gënoon di défendre façon yooyu ndax ci caaxaan lañ ne caaxaan di leen di leen défendre mooy yaa ngi ndax yaa ngi yaa ngi défendre caaxaan wal iyaadu billah kon nag nga gis yonent bi alei lii de la doon doyloo ci sol ko te bi ko borom bi di jël lii la solo ya Seydina Aboubacar mu mel noonu la moo tax biñ naan ko ñuutal la lu bees waxoon nañ ko mën a léegi kii dund moo gën a yelloo sol lu bees waaw ndax man yére woo xamante ne après buñ la ci dencee nga xam ne dëkk yeeg suuf ak ak sax yeeg yooyu rek la jëmaat waaw waaw akbar waaw doyloo rek lii waaw kon nag ngi noonu kon al imaamul xaafidu waaw loolu it dañ ciy jànge bala ñoo jàll al imaam Abu Burda mu ne dañoo dem ci Sayyidatu Aisha waaw mu ubbil ñu lool mooy ziyaare borom nit yu sell yi dañ ko ciy jànge ziyaare ji boroom xam-xam yi dem seeti leen waaye Sayyidatu Aisha léeg-léeg njàngale wane par l'observation di jàngale par l'observation léeg-léeg moo gën a ablax moo gën a jotale ay wax xam nga bu ñëwoon naan leen yonent ba lay saat saam ci benn yéere la boo xamante ne kisa ak lii isaar ak nangam loolu bokk nag bi leen ko génnelee wan leen waaw l'enseignement par la démonstration di jàngale par wane yoo xam ne nit ki moom bu ko gisee da koy jàpp waaw jarul sa wax boo ko wanee nii mu gis ne yére yi la nga ko ci lii nag lañ fa yonent ba lay saat saam ñu koy faat ci lii la newoon lii la solo loo akbar Allahu waaw Allahu akbar kon nag mu ngi noonu ne bon oh, yal ne yeneen masala yu muy dugal boîte boobu du la ko ubbil de ak yàlla wax ko Seydou Rajo bi yeneen i masala luy indi mais baax na ah ñu kon nag al imaamul xaafidu